A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacd kon ginnaaw bi ñu sante boroom bi tabaaraka wa tacaala di julli ci yonent bi salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi ah, ñu ñëwaat ci takmila li nga xam ne mottali la complement la ci ilmul faraid bi ñu gisoon te am loo xam ne dañ doon jarul ñu koy gis ñu nekk ci di ko gis nii ginnaaw bi ñu gisee al akdariya bi nga xam ne moom exception la ci li ñuy gis mil miiraasul jaddi ma al muy miiraasu maam ak frère ki dem moo xam frère germain wala frère paternel wala sœur germaine wala sœur paternelle muy ay frère ki sœur l'héritage du grand-mère du grand-père avec la le ou les frères et sœurs hein loolu mooy intitulé bi tàmbali woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey moo ci suñu ñetteeli jataay jataay bi weesu euh, exception bi ñu waxoon ginnaaw bi ñu gisee wuute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi ci le fait bon est-ce jadd ak ay exwa bu ñu fi newee ñoom est-ce que nii ko waa jumhur nar a doxale te ñu war koo gis ñépp ci d'accord gisoon nañ ne masala bi masala xilaafiya la waaw mooy maam yu góor na fi ak frère yoo xam ne germain wala frère paternel wala sœur germaine wala sœur paternelle est-ce que ñoom ñu leen di boole ñuy ku nekk war a am dara ci miraas mi loolu ijmaa wala ñépp ci d'accord gisoon nañ ne masala xilaafiya la masala boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute min ladun zamani saxaaba depuis saxaaba yi anhum wa ardaahum eh? te loolu gisoon nañ ne ñaari cas yu rëy la ñoo xam ne ñoo ci àddu benn bi di waxu ki nga xam ne mooy al imaam di seydina siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah muy li nga xam ne moom la mawlaana abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa ardaah wax waaye ak mbooloo yi nga xam ne ñoo wax comme waxam min saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy Seydina Siddiq kon ak Mawlaana Ibnu Abbaas te Seydina Siddiq en fait jamonoom ba muy wax loolu kenn ci saxaaba yi wutewul ak ñoom moo tax Euh, al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci bunt biñ la doon wax jotaay bii weesu baabu miiraasil jaddi ma'al abi wal ixwa naa la liiral li mu wax yépp mu ne wa qaala abu bakr wa ibnu abbaas wa ibnu zubayri radiyallahu anhu al jaddu ab wa qara'a ibnu abbaas yaa bani aadam suuratul a'raaf aaya 26 waaye mu jàngaat beneen aaya wattaba'tu millata aaba'i ibrahima wa isxaaqa wa yaqub suratu yusuf aaya 38 mu ne walam yadkur anna ahadan xaalafa aba bakrin fi zamanihi wa asxaabu nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam mutawaafiruun wa qaala ibnu abbaasin yarisuni ibni wa yarisu yarisuni ibnu ibni duuna ixwati wala arisu ana wala arisu ana nabni <laughs> wa yuzkaru anna umaran anna umara wa aliya wa yuzkaru an ali an umara wa aliyin wa ibn mas'ud wa zaydin aqaawila muxtalifa lii lépp la imaamu Buxaari lii leen ni mooy juste li ñu soxal mooy lim ne walam yuzkar taw tudd ñu anna ahadan ken kenn ci saxaaba yi xaalafa aba bakrin fi zamanihi wa asxaabu nnabii sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu anhum mutawaafiruuna bari woon nañ jamonoy Seydina Siddiq te kenn waxul lu wuteeg li mu wax te loolu Seydina Siddiq wax moom la kon Mawlaana Ibnu Abbaas Mawlaana Ibnu Zubayr ak ñi ci imaam alxaafi yo kon Seydina Muaaz ibnu jabal seydina abu darda ak seydina abu muusa ak seydina ubay ibnu kaab ak as-sayyidatu aisha ak seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahum te mooy madhabu ki nga xamante ne nii mooy alimaamu abu xanifa ak isxaaq ibnu rahawiya ak al imaam Daawud ibn Ali al-Zaahiri ak ki nga xam ne mooy al imaam Abu Thawr ak ci Shaafi'i yi ki nga xam ne mooy al imaam al-Muzani ah kon rahmatullah alayhim ñii li ñu wax mooy jadd bu fi newee ak ixwa yi ixwa yi dañuy daanu ndax al wal jadd mithlu al abi ma inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi ndax wal jaddu mislul abi inda faqdihi ndax maam day taxaw palaasu baay bu dee baay newu fi ci li muy jël maa yusiibuhu lépp loo xam ne baay doon na ko jote di ko am ci miraas wa maddihi ak wërsëg gi doon am ci miraas bu fi baay newul ci maam lay dellu waaye waxoon nañ la ne mithlul abi foofu amoon na exception ci masala al-Gharrawayni wala al-Umariyatayni te boobu ñii nii sax d'accord nañ ceeg waa jumhur ne maam du taxaw tamaamam bi tamaam ci tànki fa baay doon taxaw ndax du xaj bu ki nga xam ne mooy yaay du ko xaj bu sulusam al-kaamil waaw ndax bu doon baay da koy jële ci sulusul kaamil yóbbu ko ci sulusul baaqi waaw ñe un tiers alal ji li des loolu la ko bàyyi di pousser moom yaay waaye nag bu dee bàyyi newu fi yaay fi ne bu boobaa maam bokk moo fi ne maam manula pousser yaay ci sul jële ko sulusul kaamil sulusul maali al kaamil ila sulusi eh, al baaqi ba'dama axada ki nga xam ne mooy saaxibu fardi zawj bi wala zawja jëkkër ji wala jabar ji loolu gisoon nañ ko moo ñu jàggaloon nag ci jataay bi weesu ba moo tax eh, loolu mooy exception bi beneen wax bi ne ne ba ne maam mooy wax waa jumhur moom lañ war a gis tey incha allah mooy maam bu fi newee ay ixwa maam du leen daaneel catégoriquement waaw waxoon nañ la ci akdariya fan la maam di daanele ñooñu waaw mooy bu dee ne dañoo séddale <laughs> ah, <laughs> dafay new ak ay asxaabu furud maam ak exwa ne fi ñu séddale alal ji ba pare moo xam ne bu dee kenn la axu shaqiq comme bu dee axu shaqiq moo fi nekk frère germain waaye ñu séddale alal ji comme euh, jëloon nañ ci benn exemple comme deux bint ak ummun ak jaddun ak axun deux bint day jël deux tiers fa in fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak kon deux tiers ummu am un sixième ndax doom yee fi ne ndax dooma fi nekk fa in kaana lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi as-sudus kon fa in kaana lahu fa li kulli wahidin minhum as-sudus wala fa in kaana lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li kulli wahidin minhuma as-sudus kon nag kii nga xam ne mooy euh, yaay day jël sudus un sixième jadd man nga ne manoon nga fa ne un sixième wala nga taxaw di xaar comme nañ ko waxoon ca ak dariya axu nag moom day xaaral <laughs> wala nga ne jadd ak axu dañuy xaar ñoom ñaar léegi boo séddalee dël deux euh, bopp masala bi six lay doon bu nekkee six nga jël six divisé par trois bi ñaari bint yi taxawe dalay jox lan trois mais ñoom deux lañu waaw mooy deux tiers lañ jël mooy kon six ngay xaaj hmm? ñetti xaaj jël ñaari xaaj yi jox ko ñaari jigéen ñi boo six de plus deux égale quatre plus deux égale six ma jël kon quatre laay jël ñaari xaaj yi jox ko doomu jigéen ñi muy quatre ummu war a jël benn ndax un sixième six divisé par six bi mu taxawee six bokk masala bi divisé par six bi mu taxawee muy un kon 4 léegi boo compter li nga jox ñaari bint yi ak li nga jox yaay cinq la 4 plus 1 5 boo seetloo bopp masala bi 6 la 6 moins 5 égale 1 1 ci des kon 1 boobu forcément moom la jat di am bu boobaa axu day wadd voilà lii burul kaa yu mel nii <laughs> hein parce que un sixième kese fi des bi waa asxaabul furud jëlee di bin ñaari bint yi ak umu un sixième kese bu desee te jadd manula am maam manula am lu suufe un sixième loolu moo tax kon axu day ñàkk du am waaw waaye it waxoon nañ la bu dee dañoo soxla dem awlu bu boobaa yit ngir fekk waa asxaabul furud dañoo jël jadd amagut te fokk ñu dem awlu ngir mu am minimum un sixième bu boobaa ëxwa yi du am benn kese la fi jadd di newe un sixième des ci te kenn du xañ uxtu shaqiqa <laughs> voilà te lool mooy ak dariya ah zawjun wa ummun wa huma tamaamuha wal jaddu la fard wal jaddu la fard ma al uxti laha wal uxtu la fard ma al jaddi laha fi ma masalatin kamalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allamuha kon lool kese la waaye ñu muur ñii nag nañ ñëw nag ci seen wax mooy kon ñoom loolu lañ dañ ne jadd ak ixwa ñun waxuñu comme li Seydina Siddiq wax non mu ñun li ñu wax mooy du automatiquement da leen di daaneel non dañuy ñoom dañuy mën a bokk miraas mi waaw dañuy bokk miraas mi léegi nag duñu daanu loolu moo taxoon ñoom ñu defoon seen exception bi ah illaa ida kaana hunaaka yaxwa li kawnihim fi qurbi wa huwa usuwa yooyu yaakaar naa ne léegi moom boy na ci nopp yi ah boy na ci li nga xamante ne ni ci baabu si gisoon nañ loolu ci jataay yee weesu yépp gisoon nañ ko naan wal jaddu mislul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi illaa idaa kaana hunaaka ixwa li kawnihim fi lqurbi wa huwa uswa waa jumhur kon moom la ñuy gis tey waa jumhur euh, mooy waxoon nañ la mooy waxu Seydina Ali ibn Abi Taalib ah sëy wa Seydina mawlaana ibnu Mas'ud ibnu Ummi Abd radiyallahu anhuma mooy waxu tamit sayyidina Zayd ibnu Thabit radiyallahu ta'ala anil jami' sauf ko waxoon la ñoom ñii nag dañoo wuute ana léegi naka la ñuy départager miraas mi waaw léegi ana naka lañ koy départager bu ñu nee jadd du daaneel ixwa waa léegi te bokkul ci kaay ixwa daaneew même bu dee jadd a ngi fi comme li nga joxe sànq deux bint ummu jadd axun axu shaqiq wala axuli ab lépp ci yam kon mooy ñun affaire bi leen la mooy léegi waaw kay bu dee nag des na dañ koo bëgg boole ci programme bi léegi mais ana naka lañ koy defee loolu nag la waa jumhur ni ko Seydina Ali ibn Abi Taalib defe dafa wuuteeg ni ko Mawlaana Ibn Mas'ud defe malgré ñoo bokk ci wax ne dinañu doon dinañ ànd ak maam doon bu ñoom ixwa ashiqa wala ixwali ab dinañ bokk doon nag maam waaye naka la leen di doon nale foofu nag la coow li ne <laughs> Seydina Ali asadullah al-ghalibi abu turab abul hasan wal husayn anhum moom ni mu ko départagé bokkul ak ñii ni ko defee bon moom ni mu ko départagé boo ci bëggee lu leer boo demee ci Fathul Bari <laughs> al imaam al xaafis bunt biñ la doon baabu miiraatil jaddi maal abi wal ixwa loolu foofu noonu al <laughs> imaam al xaafis indi fa euh, euh, riwaayaat yi nga xam ne moom lañ jëlee ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ak yi ko imaam ibn Mas'ud ibn Abbaas ci boppam doon laaj ci côté boobu mu ko wax naan ko defal lii après effacer li mën a bindal noonu <laughs> li ma wax ko ainsi mooy moom ni mu ko àttee. ak dina euh, euh, cité na fa tamit riwaayaat càllale yi nga xam ne soloo nañ ko ba ci mawlaanam nu Mas'ud moom it ni mu ko àttee miraas moo xam ne maam ak i frère fa ne moom ni mu ko àttee ni Seydina Ali àttee bokkuñ léegi ak Seydina Zayd ibn Thabit Seydina Zayd ibn Thabit tamit ni mu ko àttee ñi ko ñaar ñi li àttee bokkuñ mais waxoon nañ la comme que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci xadiis bi ne musnad al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak euh, ci asxaabu sunan afradukum Zayd wax ne saxaabaam yi ki leen gën euh, xam miraas mooy Seydina Zayd ibn Thabit loolu moo tax waa jumhuur ànd ak Seydina Zayd ibn Thabit te Seydina Zayd ibn Thabit attention waa jumhuur sax ànduñoo moom de A à Z ci affaire bi ah <laughs> parce que am na euh, bon xam nga. moo tax xaj bu xaj bu xaj bu yi en gis naa ne euh, seetlu naa ne <laughs> lii borom chara euh, bi doon wax xaasiya bi doon wax ne mooy mooy afqahuha gis nga bunt bii nii ilmul faraa'id mooy bunt bi ci gën a fiqu moo ci gën a xóot te ku ko xamul aar nga yow taar nga gàkk nga ci xam-xam bi kon nag kon nag saxal di yër di yër di di di te yër ci mbir yi amaana buur yàlla daal di lay feeñal ci gànjar yi nga xam ne yu nëbbu yi nekk secret yi nekk ci biiram xaj bu seetlu naa que euh, lu ama am solo loo xam ne ak tamit li ci boroom euh, euh, sharxu kii waxoon siraaju saalik boroom siraaju saalik mooy xaj bu yooyu xam nga ah insha allah maa ngi xalaat euh, bu ñu paree ci lii nii ñu def cours boo xam ne ci xaj bu mooy alquran kese la ñuy jël dañuy jël alquran ah suratu nisa du ñu def ni ñu defoon mooy xaj bu ni ñu ko doon waxee noonu parce que c'est pas évident nit capter ko noonu <laughs> ne bint kan moo koy xaj bu ay woo ñu wax lii wala zawju kii mooy xaj bu xirmaan ak nuqsaan yépp lañ ci dugal ak ki nga xam ne xaj bu xirmaan da lay dàq complètement mooy yooyu c'est pas évident nit capter ko noonu léegi ni ñuy def mooy insha allah maa ngi xalaat foog naa ne noonu la ñuy def après bu ko defee nag ñu jeexal complément bi takmila bi ci ilmul faraid mu jeex walillahi alhamdu wal minna mooy dañuy jël alquran aaya yi ci suuratu nisa xam nga bariwul onze bi <laughs> douze bi ak euh, dernier aaya ba ne foolee laa lay wax nii laa wax ca fin ba léegi ñu jël par bar benn yuus abad ah, a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi rrahmaani rrahiim yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat waahida falahaa ñu jël ku mu njëkk a wax rek ñu xool par kenn jël aaya bi entièrement xool ndax aaya yi ci boppam boo ko seetantalee ci ngay xam ne ne ah, kii kon li tax mu mën a am lii daa fekk ñii du ñu fi ne mooy ñu gise ko noonu ci aaya yi kese duñ génn di dugg feneen bu ko defee yow boo ko jàppee noonu boo ko jàppee noonu insha allah su fi nga mokkal aay te nga teeylu bu mbiri ñëwee nga teg ah bu dee mokkaloo ko nga teg kaamil ne boo xaaral ma xool kii dañ ma ne diw ak diw ñoo war a doon ma ñii daal ñoo fi nekk est-ce que amul kuy dàq kenn wala kuy wàññil kenn ma teg aay yi commencé aaya onze di lire di settantal afala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha suratul qital suratu sayyidina muhammad alay afdalu salaatu wassalaam suñu boroom nee na afalaa yatadabbaruuna alquraan mais nit ñi mais nit ñi ginne yi afalaa yatadabbaruuna alquraan mais ñoom xanaa duñu seetantal alquraan am bopp wala bopp ala quluubin aqfaaluha man boroom bi tabaaraka wa taala dama koo wàcce moom alquraan ci xol yoo xam ne dañ leen a kàdd naa dañ leen tëj mooy nga teg aaya yi di xool par kenn kan moo éli kan moo xaj mu nuqsaan diw mii ah, ah, comme comme sœur ah kan moo ko xaj mu nuqsaan wala kan moo xaj bu xirmaan uxuwa eh, li um ak yooyu ak abu nan lay jógee ci ci ci ci moom moom jógee ci lim ne bu dee dafa am doom fali kulli wahidin minhuma sudus mook yaay wa warithahu abawaahu nan la fay jógee toxu dem ci moo xam tansib wala yu mel noonu ana kan moo fi nekk tax bàyyi du amati du dootul nekk ensemble wala doon un sixième te un sixième moo xam nga ne néew na mooy yooyu noonu ak yaay kan lañ koy xaj bu mooy loolu lépp ñu gis ko ci alquran kese mooy loolu mbiru xaj bu kese lay doon mais bon dina am beneen masala bu ñuy gis avant mooy moo ci alquran kese lañ koy la ñuy jël léegi moo yeneen branche yi nga xam ne ci xaj bu jëm te te feeñul ci alquran duñ ci nekk di ata duñ ko waxaat parce que waxoon nañ ko dañuy bañ moo di confusion insha allahu taala léegi mooy li ma doon wax mooy sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu comme li al imam at-Tahawi wax nee na <laughs> mu ne même waa jumhur am dañoo moom complètement ci moom ni mu ko defee ah parce que euh, sayyidina Zayd ibn Thabit mooy cas boo xam ne maam dafay nekk uxwa uxwa ashqa ak uxwa li ab mu boole boobu xam nga xam nga ci yoon uxu mooy étage yi ñu gisoon loolu nag simple na quoi étage yi ñu gisoon simple na woxoon nañ la étage yi ki nekk ci kaw asaba xam nga fi asaba la ñuy wax parce que jadd moo tax dinañ ñëw ci waa jumhur ñoom ni ñuy départage affaire waxoon nañ la ko ca jotaay bëre weesu avant bii weesu mais dinañ ci ñëwaat léegi ci yaatal ak nan lay demee insha allahu taala léegi mooy jadd xam nga du saaxibu fard hein parce que ndax mooy taxaw palaasu bàyyi bu dee ne bàyyi newu fi voilà mais bu dee ay ixwa fi nekk loolu mooy wax ni mooy bu boobaa est ce que dañ koy def saaxibu fard wala moom day nekk en sama loolu yëpp dinañ ko bo dinañ ko gis li waa jumhur lii génnal ma waxu imaam Abu Hanifa teg ko nee moom bokkul ci affaire bi mook mook neuf saxaaba yooyu doo Seydina Siddiq Seydina Mu'aaz Seydina Abdullah ibn Abbaas Seydina Abdullah ibn Zubayr Seydina Seydina Abu Darda Seydina Abu Hurayra Sayyidatu Aïsha Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñoom teg ñoom bàyyi leen ñu tooge ne ñoom bokkuñ ci lii de ñoom fee ñu ngi mel ni dañoo nekk ne di observer waa jumhur waa léegi def leen rek <laughs> yéen kay déru la leen ñu ngi leen di xool di leen déglu <laughs> yéen kay fii mu ne sànni nañ leen nopp déglu di leen déglu Euh, liñ doon wax mooy Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu dafa boole mooy exwa yi <laughs> bu dee exwa ashiqa dañ fee nag exwa lu ubb ak jadd ak exwa li ab li ab mooy frère yi nga xam ne baay ak ndey ak ki dem ak frère yi nga xam ne baay kese lañ bokk ak ki dem ak maam xam nga loolu xam nga ne na mooy bu ma ñëwee ci étage bi étage ubu wa non bunu wa moo jiitu doom yi newuñu fi ubuwa fala maam ne mais man waxuma côté maam côté ashiqa frère uxuwa nga ñëw ci uxuwa uxuwa waxoon nañ la dafa am étage boobu dafa am uxuwa ashiqa ixwa ashiqa ixwa ashiqa dafa am ak ixwali ab waaw mooy ki bokk ak ki faatu nday ak baay ak ki nga xam ne baay kese la bokk waxoon nañ ne ñooñ boo ñëwee ci étage boobu di wër foo jaar gisoo fa ket nga ñëw ba ci ñoom fekk fa ki bokk ak ki dem nday baay kooku day ak ki fekk ki bokk ak ki dem baay kese kooku da koy xaj bu da koy yéer parce que moom moo walaysa lil bu'da ma'al qaribi fil irth min ki gën a amul cër ci miraas <laughs> walaysa lil bu'da ma al bu fi ne ku gën a jege fii mooy uxwa ashiqa moo axu shaqiq moo gën a jege mooy ki bokk ak nday ak baay ak madame ami faat wala monsieur a moo gën a jege monsieur a que ki bokk ak moom baay kese kon ki sori mooy ki bokk ak baay moom du am cër te du am benn wàll ci miraas mi ndax kii loolu Seydina Zayd ibn Thabit nag daf leen a boole affaire daf la daf ko doon loo malgré tout ça moo tax lool waa jumhur nag waxuñ loolu mais globalement ñoom ñoom li Seydina Zayd ibn Thabit àtte ñoom loolu lañ àndal ci lii léegi nag aka aywa léegi nag ñu dem waa jumhurul ulama al malik ya ya ya ya ya fuqaha al malikiya wa shafi'iyya wal hanabila léegi rahmatullah alaykum wa radiyallahu ankum ajma'in léegi yéen nan ngeen di doxal affaire ñu ne bon alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin seydina muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ñun li ñuy wax introduire nga ñu waaye xawoon na am na lu fi dox entre temps beaucoup d'eau euh, jaar na ci suufu pont bi léegi ñun ni ñuy def on recommence à dañuy tàmbaliwaat ci njëlbeen ba ñun suñu wax kon mooy axu exwa yi bu ñu fi newee shaqiq ashiqa wala li ab bu fi nee maam dañuy doon globalement buñ duggagul ci ak comme yi nga waxoon yooyu leeral nga ko sànq fi nga xam ne du dox loolu leeral nga ko ñun duñ ci ñëwaat léegi nan ngeen koy defee lañ soxla ñu ne niñ koy defee mooy premièrement il faut être méthodique waaw on va vous aider nahnu ma'sharal jumhur nu ma'sharul jumhur ñun waa jumhur dinañ leen aider ci ngir ngeen comprendre suñu wax parce que il faut être très attentif comme ni nga xam ne rek ci ilmul fara'id ak xam-xam yu yépp noonu la ah, rawatina nag fii moo tax suñu mbokk mi Ar-Rahawi waxal nan la ko waxe woon moom ci ñun la bokk waxal waxal waxal ne waaw baabul jaddi wal ikhwa ma ne waaw ma ne ah lii de la waxoon wa nabtadi al-aana bima aradna fi al-jaddi wal ikhwati idh wa'adna fa alqi nahwa ma aqulu as-sam'i wajma' hawashi al-kalimati jam'a mu ne waaw gis nga fa alqi lan la wax fa alqi naxwa ma aqulu sam'a wajma xawaashil kalimaati jamaa li ñuy wax sànni ma may ma nopp bu baax te nekk tetaaleer waaw déglu ñu bu baax te nga dajale ah baat yi wet baat yépp mbooleen seen li ñuy wax fi yépp am solo kon nag dégluñu ñun suñu lii la mooy miraasu maam ak ay frère wala ak ay sœur frère et sœur wala frère kese wala ay sœur kese ci ñaari wàll la mën a demee waaw ñaari côté ñaari cas ñoo possible ñaari configuration ñoo possible waxal ak sa mbokk mi sa mbokk mi lay déglu ma ne ko waa ah waaw yow mooy niñ doon def rek jëlal sa sa baat waa jumhur a ngi wax jëlal sa këyit waa jumhur a ngi wax ah ay wër këyit gu bees ah <laughs> yow ba nga waxoon waa waa xanafiya yi ñoom moo doon grand 1 lii nag grand 2 la utal paak bu bees waaw waaw kay cooyi moom maa indi min al waraqi min al awraaqi bokk kifaaya sa yaakaar naa ko doy na ma léegi jël naa bu bees léegi déglu leen ni nga wax aywa aywa aywa léegi ñu ne ñaari cas la premier cas gis nga ñoom muy maam ak frères yi wala sœurs yi wala frères et sœurs yi ñoom kese ñoo fi nekk nekk ñi war a doon loolu mooy premier cas premier cas possible mooy ñoomi neen la mooy maam moo fi ne ak ay frères et sœurs wala ak frère kese moo xam nag benn frère la mooy maam ak axu shaqiq par exemple wala maam ak axuli am ñoom ñaar kese ñoo war a doon madame ami faatu bàyyi fi jëkkër bàyyi fi dara bàyyi fi keneen ku koy doon kim fi bàyyi mooy maamam ji nga xam ne moo jur baayam ak ki nga xamante ni mooy frère bii nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay kese yi mooy benn cas bu la neexee benn frère boobu nga ne quinze frères lañ ak cinq sœurs tout est ñoo yem wala nga ne ma non cinq sœurs lañu grawul maam ak cinq sœurs c'est pareil mook li ñuy wax ni yépp benn la wala nga ne maam la ak ay frère ak ay sœur c'est pas grave li ab ak li abin wa um benn la grave mooy loolu mooy suñu premier cas bu possible deuxième cas bi nga xam ne moom mooy bu possible deuxième configuration possible ci miraasu maam ak ay frère ak i sœur mooy cette fois-ci du ñoomi neen xam nga biñ jóge ñoomi neen la mais nag deuxième configuration bi mooy du ñoomi neen dañ leen a rax kan moo leen rax ki leen rax saaxibu fard la wala sawaaxibu fardin wala saaxibatu mooy cette fois-ci du ñoom kesey doon du maam ak frère ak sœur kese fi ne wala maam ak frère kese wala maam ak deux frères wala maam ak deux sœurs kese déedéet du ñoom kese ah kon ñan ñoo leen la ñoo xam ne nag asxaabu fard la saaxibatu fard la mooy koo xam ne nag buur yàlla wax na ci alquran ne kii bu diw faatoo jox leen ko lii moom daf cee bokk mu ngi ci biir waaw kon yaakaar naa nag ñépp xam nañ ne bu ñu nee saaxibu fard doon ma ne maam eh, maam saaxibu fard la bu dee bàyyi newu fi man la non xam nga ne waxuñu loolu loolu taxul ñuy wax fii dañ la ne maam ak i frère ak i frère mooy ak boobu ñoom ànd biñ ànd loolu moo lool loolu moo chamboulé affaire bi waaw loolu kay wax nañ la ko bii weesu wax nañ la Seydina Siddiq radiyallahu anhu ak ñi ànd ak moom ñoom dañu ne maam comme que mooy taxawu baay te baay am na fu muy nekk saaxibu fard bu fi baay newee dañ ko jox saaxibu fard dañ ko jox maam dañ ko jox fardam mu jeex uxwa yi ñu sotee lépp parce que maam moo leen xaj bu fii waa jumhuur dañ ne ñun duñu ko doxale noonu est-ce dañ ne ñun duñu ko doxale noonu parce que bu ñu ko doxalee noonu uxwa yi c'est vrai duñ leen di tëbal dañ naan kii wa leen xaj bu te ñun nag loolu lañ ne ne duñu ko doxal mooy ne ixwa yi dañuy doon comme maam ba mu def exception yi nga waxoon sànq kon newuñu foofu ah buñ naan maam ak i frère ak i sœur dañ fee ne ak saaxibu fard mooy comme yaay comme jëkkër comme jabar comme doom ju jigéen comme sët bu jigéen boo xam ne doom ju góor a ko jur comme kan wax naa la yaay yaay bu fi newul kuy taxaw place maam ju jigéen ak maam ju jigéen bu boobaa maam ju jigéen day taxaw palaasu ki nga xam ne mooy yaay <laughs> même bu dee maam yu jigéen ñu bari lañ bokk même escalier même tolloo ñoom ñëpp ñooy séddoo la nga xam ne moom la yaay doon am un sixième boo bële moom la ñuy séddoo ñoom bu buñ dee benn maam benn maam mu jigéen ñoo koy jël bu dee ñaari maam ñaari maam yu jigéen ñoo koy séddoo bu dee juróomi maam lañ juróomi maam yi ñooy séddoo un sixième bopp bu dee mille maam lañ mille maam yi ñooy séddoo un sixième bopp ainsi de suite alumma jara et kon mooy ñii la mooy maam cette fois si ak frère yi ànd fekk koo xam ne saaxibu fard la te ñooñu zawju la mën a doon mooy ñi léegi rek zawjun jëkkër wala jabar walla bintun wala bintul ibni wala umm wala jadda ñii la mën a doon ñii la mën a doon eh, ñii la mën a doon <laughs> léegi mooy kon configuration yi foog naa sa bind nga mu leer mu ngi commencer di leer sa bopp ma ne eh, tontul yow est-ce que mu ngi leer sa bopp waaw <laughs> insha allah mu ngi leer ba jusque là je suis <laughs> jusque là masha allah oh, waa jumhur waxaguñ fi lu ma lu fëq sama bët bi mooy lu lu lu ma lu ma yóbbu ci labyrinthe mel ni dañ maa sànni fu ma xamul. grawul léegi Euh, ñu war a nag ginnaaw bi ñu la defalee lii kon am nga foo xam ne cas boo xam mooy premier cas grand ta wala grand ta wala grand ten yaay xool defoon grand ten ci Seydina Siddiq ak ñaan ak moom grand deux fi kon grand grand ta ka configuration boo xam ne ñoom neen la ak configuration boo xam ne nag mooy grand B ñoom ak minimum kenn saaxibu fard dañ fay bokk nekk muy maam yeeg frère yi ak saaxibu fard wala maam yeeg frère yi kese ñu war a doon léegi def nga lool léegi nag nañ ñëw ci yow bu njëkk biñ la wax aywa tontul bu njëkk biñ la wax mooy lan la aywa tontul tontul euh, ma xool sama kayit mooy bu dee ne saaxibu fard àndul ak ñoom mooy ñoomi neen lañ hum ñoom kese lañ wax doom mooy maam ak frère yi kese ñooy doom ma ne waaw kay gis nga foofu kaay nag ma wax la nag ñun waa jumhur ñu wax la ñu ne la gis nga ci kaabu mel nii bu dee ñoomi neen la nii la kaay maa ngi lay jox règle bi koy jàpp nag waaw waj ma xawaashil kalimaati jamaa mooy bu dee ñoomi neen la maam maam maam ñaari mbir ñaari ñaari mbir kese la mën a doon bu dee ne maam ak i frère wala ak i frère ki sœur kese ñoo fi nekk wala benn frère kese wala yu mel noonu maam benn ci ñaar yi lay doon ne ciy doon xam nga nan la ciy doon dañuy seet bi gën a bi ko bi bi nga xam ne moo moo moo ko moo moo gën a baax ci moom naxtaaru lil jaddi al ahad wal anfa lahu min kilal amrayn mooy maam dañ koy tànnal ci ñaari mbir yi lañ koy doon lañ koy doon lañ koy jox ndoon lay doon ni mais du dañuy ñëw rek asaaloo noonu waaye pyrophase non ne buñ ci jël baax na non dañuy xool baana ban moo gën a yéwén te moo gën a ëpp cër buñ ko ko joxee ci lay ëppale ci lay gën a amee li nga xam ne moo ëpp ci moom après la des nag lañuy door a jox frères yi ak sœurs yi waaw léegi ñaar yooyu mooy na ma ne soit première dañ koy jox sulus thuluthul maal al kaamil maal al mooy thuluthul maal mooy première lu mën a doon ne luñ koy doonale ñun waa jumhur mooy dañ koy maam dañuy ñëw attribuer ko jox ko un ci alal ji nga xam ne moom la war a séddoo moom ak ixwa yi boo xam ashiqa wala li ab loolu benn façon bu mu mën a doon la mooy cër lañ koy jox un tiers walla bu ñu gisee ne ah un tiers bi kat bu ñu ko joxee gërul gënula yéwén ci moom mooy un tiers bi bu ñu jëloon alal ji xaaj ko ñetti xaaj jox ko benn xaaj frère yi ñoo koy ëppale waaw frère yi ñoo koy ëppale bu boobaa dañ ah non non kon maam loolu gënul ci moom nañu ko seetal leneen loo xam ne moom dina ci gën a am gina bu a ci ci miraas mi lu gën a baax loolu un tiers bi lu war a ëpp un te loolu mooy deuxième bi nga xam ne moom lañ lay wax mooy almuqaasama almuqaasama wax naa la ko fan yee mana ma ne baal leen ma waa jumhur moom mii nag wax naa ko muqaasama de waaw leeral naa ko nag waaye nag comme que da dans un souci de clarté vous rahmatullah aleykum dans un souci clarté ah xanaa ngeen leeralaat ko ko rek luy muqaasama waaye man nag je dégage ma responsabilité waxoon naa ko de waaw na waa baax na tey duñ ko sonal yow dafa mel da nga koy sonal ak laaj naan ko ay li nga jàngoon sa baax na ndax loolu mooy tax ñu xam ne est-ce que taalibe bi mu ngi téye dara ma ne ko <laughs> ajubuur <laughs> jazakumullah xayran mais fii waaju taalibe de ay ñun ñëpp ay du moom kesey taalibe bi ñun ñëpp ay taalibe lañ man mii di wax taalibe laa moom kay dañuy dimbaliwonte rek <laughs> dama koo xaw a tane ci affaire bii rek <laughs> moom mu ngi dimbali ci yeneen <laughs> amaana mu ngi dimbali ci yeneen foo xam ne moom moo fay moo fay wax may déglu waaw dimbali woon te ñun ñëpp ay mbokki taalibe lañ léegi bon kon leeral leen ko muqaasama mais man waxoon naa muqaasama xam nga mooy lan mooy maam dañ koy considérer comme un des frères hein dañ ma ne ma répète maam dañ koy considérer comme benn ci frère yu góor yi pas yu jigéen de ndax maam mu góor la ñuy wax baayu baay la ñuy wax père de mon père loo ko la ñuy wax wala le père du père de madame Ami Fatou wala de monsieur Ami Fatou kon moom mukaasama lool la mooy damay considérer maam wàcce ko wàcce waayu wàcce waayu kan wàcce waayu kenn ci frère yi te bu ma ko wàccee wàcce kenn ci frère yi nan lay demee kon mooy alal ji dañ koy séddoo bu dee frère yu góor lañ bi sawiya bu dee ne maam ji dafay ne ak ñaari frère yu góor ma ñëw ne man miraas mi est-ce que bu ma joxee mooy li may njëkk def damay xool est-ce que maam bu ma ñëwee attribuer ko un tiers alal ji est-ce que un tiers moo gën important moo ëpp ci moom moo gën ci moom moo gën voilà moo gën ci moom que moo ne bon dama leen koy seddale considéré maam comme benn kenn ci frères yi comme que deux deux deux jadd deux kii lañ deux frères lañ euh, bu boobaa que ma jox ko surus ak ma def muqaasama benn la waaw fi hadhihi bi an ufrida lil jaddi ath-thuluth aw uqasimahu ma'a al-ikhwa sawa benn parce que dana <laughs> ma wóo ma ne la amul wóo de xoolal jëlal ma sa këyit gi yaa ngeeg moom xoolal exemple bi ma jox la laa la nañu bind jadd ak deux nga def jadd deux point ci suufam deux axu axu shaqiq euh, af ko ab boobu benn léegi man bu ma considérer mooy jadd fii dañoo considérer que ni ah mooy bopp masala bi ñaata lañ mooy ñoom ñëpp ñaata lañ jadd kenn la ak ñaari frères yi bopp masala bi trois lay doon ndax ñoomi neen la saaxibu fard amu fi léegi fii bu ma ñëwee séddale leen trois bi bu ma nee boo man ni may def naa jox jadd un tiers ngir nga xool est-ce que moo gën ci moom wala mukaasama moo gën ci moom moo ñu wàcce ko wàcce waayu kan wàcce waayu frère ma ne bon bu ma defee bu ma defee un ci kanamu jadd bu boobaa bopp masala bi bi ma def trois dama koy dindi parce que ni ma déparé cinq dama déparé wàcce jaddu wàcce waayu frère mais bu la neexee nga njëkk a def loolu bu la neexee nga ne bon non man naa commencé dox ko un tiers ma pare ma ne la kon dindil ma trois bi ma la wax bopp masala parce que boobu damaa jël deux frères yi ko jadd dafa wàcc seen wàcc wàccuwaay mooy ñoo yem niveau kon jadd day mel ni benn frère la ci ñoom te ñoom ñëpp deux frères ak jadd ñuy trois kon trois la ñu war a séddoo mooy nekk bopp masala bi comme que yow dañ ne loolu doo ko commencé léegi baax na kama turidu wa tuhibbu wa tarda waaw comme ni ñu ko bëggee ni ñu ko gërëmee ak ni ñu ko nam ne rek lañ koy defe bismillah léegi kon jadd dañ ko jëlal un tiers ma man nag am na laaj boo xam ne bëgg naa ko laaj defal li ngay def ba pare ma ne la waaw baax na léegi kon bindal ma jadd ci kanamam un tiers nga ne bind naa un tiers ma ne léegi deux axu yi looy def ma ne ñooñu asaba lañ ma ne la léegi kon dañuy toog di xaar ana bopp masala bi ma ne ida kaana bi yo non jàpp non baal maay wax ndax ndax ndax réprimander nga ma ci bii passé en tout bi ci teg ida kaana hunaka fardun wahid aslul mas'alati maqamu hadha al fard waaw bu dee saaxibu fard bi kenn la fi te fii jadd lañ jox un tiers kon nag eh, fa aslul mas'alati bopp mas'ala bi mooy la koo kële taxaw waaw koo kële taxaw loolu mooy nekk bopp mas'ala bi te fii kon bopp mas 3 la jadd taxawe kon 3 mooy nekk suñu bopp masala ma ne la bindal ma 3 ci kaw nga ne bindal naa la 3 ma ne la 3 yi moom ngay séddal diggante maam ji ak ñaari axuwa yi axu ah, ah, ah, shaqiqayni 3 divisé par trois 3 bopp masala bi divisé par trois wu maam ji lan la lay jox 1 nga am 1 léegi ñaataa ciy des 2 2 ngay jox ngay def ci kanamu 2 axu shaqiqayni yi axawayni shaqiqayni ñoom deux lañ deux mooy seen wàll ku nekk benn ngay jël est-ce que ñoom jadd tolloowuñ nga ne ma ñoo tolloo ma ne la kon jàllal ci deuxième possibilité mooy defal muqaasama est-ce que muqa parce que affaire bi yëpp jadd en fait jadd moom moom moom la seet ah xooy eh, moom dañ leen di teg fee ba jox jadd li gën ci moom <laughs> voilà c'est ça la mooy affaire bi <laughs> léegi ma ne la acca nga ne waaw ma ne ay aywa defal flèche ci kanam mooy fu nga jóge woon sànq man na ma doon tàmbalee après nga ne ma yow li nga choisir mooy nga commencer jox jadd un tiers léegi nañ nañ wàcce waayu nañu wàcce jadd wàcce waayu kan euh, euh, ixwa ñaari euh, axaway ni shaqiqay nii nañ ko considérer comme frère ci ñaar ñee kon bindaatal jaddu deux points deux axu shaqiqayni deux axu rek ngay bind non ba lii xam nañ ne axu lu ëmb bokku ci kon bindal deux axu kese léegi jadd da nga ko wàcce wàcce waayu frère kon ñoom ñëpp ñaata lañ trois lañ parce que deux frères yi ak jadd tey muy trois bopp masala bi nekk trois muqaasama lañ wax de mooy dañ leen koy séddale bi sawiya ndax dañ ko wàcce wàcce waayu frère kon li frère yi am lay am ñett lañ te li ñuy séddoo ñetti lañ kon ku nekk jadd benn lay am nga def deux ci kanamu ñaari axu euh, axaway ni shaqiqay ni ku nekk jël benn est-ce que bi nga defee muqaasama ak bi nga defee bi nga ko joxee sulusul maali est-ce que du benn ah, waaw benn la de ma la waaw mu ngi moo tax bu ci cas bi boo ko ci wax benn la bu boobaa nooy def danga koy jox sulusul sulus rek mu jeex ah. mu ne la waa affaire bi nag lii la mooy yàgg laay seet ay waa jumhur kon fii ñu ngi ci kaabu njëkk bi nga xam ne jadd en fait jadd moom kese la moom ak ay frère ak i sœur kese fi ne hein dinañ ñëw ci exemple yéegi bu ci ay sœur duggee entre frère yeeg sœur yeeg ainsi de suite ak jadd ñoom kese ñoomi neen la bul fàtte fii saaxibu fardu new fi léegi nan lay demee loolu dinañ ci ñëw léegi insha allah léegi kon mooy ñaari mbir kese ngay xool bu dee ñoomi neen la maam ak i frère ak i sœur kese yow maam ñaari possibilité kese la mën a donne bu boobaa première possibilité mooy ñu jox ko sulusul maal al kaamil un alal ji yépp wala ñu jox ko ñu def ñu yóbbu ko ci mukaasama mooy ñu wàcce ko wàcce waayu kenn ci frère yi mais pas ci sœurs yi kenn ci frère yi bu ñu séddale leen alal ji bu dee ay frère kese lañ bis sa wiya ah. bu dee nag sœur da tee bokk bu boobaa comme ko dañ koo wàcce wàcce waalu frère li zakari mithlu hazzil unsayayni mooy dox bu boobaa maam day mel ni kat sœur bi sœur bu axam oto saxeexa mais maam yi day mel ni frère am nga ne mooy mais yéen nag waa jumhur waa jumhur waa jumhur li ngeen di wax compliqué na de maam ngeen jël jox ko place u axu mu nekk fi uxtu shaqiqa léegi ñoom comme que ñoom rek kay doon yéen maam ngeen bëgg koo ne léegi maam lii di Zakari mislu haddi noonu say kon maam day jël deux uxtu shaqiqa jël euh, benn ne ah waaw lool lool la waaw jumhuur wax de quest que tu veux mais loolu la ñu wax léegi yow dama laa laaj man mii di wax ak yow mii nii ana lan lu bëgg ñoom nii lañ ko doxale ah. <laughs> Oh. ah waaw waaw bon léegi kon est-ce que jàpp nga mooy nañ récapituler après ma bàyyi laa kàddu gi Ah, yow waa jumhur euh, bu ngeen pare ah, bu ngeen récapituler may leen ma euh, jazakumullah xayran ma ma jox kàddu gi sama mbokk mi ndax am na laaj bu mu bëgg laaj nee na waaw kon baax na ñun ñu récapituler ñun waa masharal jumhur mooy lan mooy bu dee maam ak i frère kese fi nekk ak i sœur maam lañuy xool ci ñaari façon rek lañ ko mën a donnale soit ñu attribuer ko mooy ñu jox ko furusul maal al kaamil alal ji yëpp lañuy jël xaaj ko ñetti xaaj jox ko benn soit ñu def loolu wala ñu wàcce waayu ma ñu wàcce maam wàcce waayu kenn ci frère yi te bu boobaa ñu séddale leen alal ji bu dee ay frère kese lañ ak maam maam day nekk kenn ci ñoom ñu séddoo ko bi sawiya ñu yemnoo ci bu dee ne frère ak i sœur fa nekk maam ñu wàcce ko wàcce waayu frère bu boobaa maam yi frère yu góor yi am frère góor lay doon fii frère yi am lay am mooy li zakari mithlu hazzil unsayayni ñooy ëppalee ndaw si nga xam ne moo bokk ak maanaam benn loolu mooy liñ la wax nii waaw kon imma sulus wa imma al ida kaana al ma al ixwa ah furaada ñoom kese lañ keneen raxu leen bu dee ñoom ñii rek la keneen raxu ñu wéetoo alal yi ñu war a donn lii lay demee kon baax na léegi dama lay bàyyi dama lay jox yow nga wax sa waa ji mu laaj laajam bi mu doon wax bo loolu nag da ñun waa jumhur concerné wu ñu dañuy toog ah <laughs> te nee bàyyi bañ <laughs> ba ba mu laaj rek ndax concerné wu leen <laughs> léegi après bu paree ñun ñu ñëw ci quelque exemple joxe nga benn exemple cinq ñu ñëw ci exemple yi après bu ko waxtu mayee ñu dugg ci beneen cas bi ñu la wax mooy bu dee dañ fay nekk ak asxaabul furud wala bu dul loolu rek euh, ngir woyofal leen xam naa ne sa waa ji moom daa mel ni ku perturbé wu waaye bu kii lu bàyyi beneen yoon ñu àggale ko ah comme vous voulez ah. voilà kon waa jazakumullahu xayran yéen waa jumhur léegi kon saawaay yii léegi yow lan ngay laaj eh, non man man dama am benn laaj mooy bon eh, eh, fu ngeen jógee fu fan la man waa jumhur yéen a ngi def man waa waa jumhur lii moo lii laa doon dox sànq ne yéen laaj bi <laughs> bi ngeen ne concerné wu leen <laughs> est-ce que conse est-ce que nekkul ne concerné na leen waajeeg leen di inter saa waajeeg leen di interpeller de <laughs> waaw mooy kon yéen waa jumhur mais suruf bi ngeen wax ñoom gisoon nañ ñi doon na ci suruf gisoon nañ ñi alquran wax ne ñoom cër lii la am lii la am ci miraas suruf man jàppoon naa ko ah mais euh, maam bokku ci ah bon je ne sais pas comment vous avez fait mais maam maam ne faisait pas partie des ñi am thuluth waaw loolu xam nañu ko thuluth ñun waa jumuur xam nañu ko de dañ ko réere kaay ñu récapitule ñu wax la ñun duñu la laaj di la di la di la teg ndaa làmbara même bu dee ne xam nañ ne yow li ngay wax leer na la waaw mooy ñaari nit ñoo mën a am sulus ci miraas ñaari nit ci ni ko alquran waxe ñaari nit dong la mooy yaay bu dee ne amul doom yu ko yiir te lool suuratu nisa aaya onze tuddoon nga ko sànk walla bii paase fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus fa in lam yakun lahu walad bu dee ne monsieur A dafa faatu nit ki dafa faatu ku góor ki dafa faatu te amul doom wa warisahu mu donn ko abawaahu ñaari baayam mooy baayam ak yaayam fa li yaayam day am un tiers parce que ki koy xaj bu fara muy doomu ki faatu di ko xaj bu newu fi même du sëb newu fi kon fali ummi sulus kon parce que fara du sët sax bu koy bu koy xaj bu newu fi ndax monsieur a wala madame a bàyyu fi doom kooku kenn la ko alxuraan ne mooy am sulus deuxième kuy am sulus mooy frère li ummu frère yi nga xam ne maternel lañ te moom la aaya douze bii wax wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fa hum shurakaa'u fi thuluth fa hum shurakaa'u eh, fi thuluth fi thuluth fi thuluth fa hum shurakaa'u fi thuluth ah wa in kaana bu nee na dafa am benn waay joo xam ne kalaala la ay imraa walla góor mooy amul fara amul asl baay gi newu fi baay newu fi doom newu fi waaye wala wu axun waaye nag am na frère aw uxtun wala sœur am na rakk wala man bu góor wala koo xam ne mag wala rakk bu jigéen mu ne fali kulli wahidin minhuma sudus ñaar ñi ku fi man di taxaw ci miraas mi bu dee sœur bi kesee fi ne sudus lay am bu dee ne bi kesee fi ne sudus lay am bu dee frère bi kesee fi nekk sudus lay am mais kii waxoon nañ ne mooy frère li umm ki nga xam ne moom madame ami faatu wala monsieur a yaay lañu bokk mais bokkuñ bàyyi mu ne lool sudus la waaye fa in kaanu akthar min zalik mooy buñ matee deux moo xam ñaari frères yi bu dee frère frère goo xam ne moom madame a bokk yaay kese wala frère ak sœur yu ñaar ñoo xam ne ñoom ak madame a ñoo bokk lan ñoo bokk yaay kese jëm kaw ñaar ñu góor wala benn góor ak ñaari jigéen jëm kaw wala sax ñaari jigéen yoo xam ne ñoom yaay lañ bokk ak madame a jëm kaw à partir de boobu fa in ak akthara min dhalik mooy buñ ëppee benn fa hum shurakaa'u fi sulus ñooy bokk li nga xam ne mooy sulus sulusul maal sulusul maal ñoo koy bokk muy un tiers te boobu buñ leen koy séddale bis sawiya moo tax shurakaa'u fi sulus góor ak jigéen a ci ndax la fii nekkuñ ci ko geño ñoom yaay lañ bokk ak ki dem mais bokkuñu moom bàyyi kii mooy deuxième kuy am sulus mooy ay frère yoo xam ne li umm wala frère ak sœur li umm jëm kaw deux jëm kaw kon yow lii nga doon wax léegi loo ci teg nga ne moom li ma ci teg mooy yéen léegi euh, fan ngeen jële ngeen ñëw di attribuer kii un tiers euh, parce que jadd dañ ko jox un ñu ne waaw un tiers bi xam nga lu tax ñu jox ko parce que ni cas configuration yi ni muy demee un bi mooy li gën ci moom mooy gën ci moom bu dee muqaasama doxut un tiers ay gën ci moom te tamit duñu jël jox ko duñ ko jox deux ba mooy bu ñu ko defee xañ nañu frères yi lu bari mais un dañ koy jox loolu moo gën a diggu dóomu ah ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxuloon as-sulusu was-sulusu kasiir <laughs> un te un tiers sax bari waaye un tiers kon ñu jox ko un tiers waaw nañ ko jox un tiers loolu ci beneen affaire la doon wax mooy ci <laughs> gisoon nañ ko sax Seydina Sa'd Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhu eh, keroog Makka yooyu hein eh? kon yow miy laaj sulus bi dëgg la ci ijtihaad lañ ko defee ah mooy Seydina Zayd ibn Saabit moo def ijtihaad bi ñun ijtihaad lañ ko defee ñun waa jumhur mais sulus bi bokkul ak neewuñu ne alquran moo ne na na maam am sulus déedéet waaw dañoo gis ne anfa'u lahu ida udima al udimat al muqaasama bu dee muqaasama bi du du baax ci moom sulus mooy gën ci moom waaw loolu kese la moo tax ñu ne surus lañ koy jox surusul mal al kaamil ñu dem ci muqaasam wàcce ko wàcce waayu <coughs> frère xam nga buñ ko joxee sulus boobu dañ ko wàcce saaxibu fard comme que ñoomi neen la waaye bu dee ne joxuñu ko sulus dañ koy wàcce wàcce waayu asaba frère comme ñeneen kon loolu moo jëmoon ci sa laaj bi euh, kon lan ngaa reprendre sa affaire léegi nag euh, exemple euh, nañ fexe def exemple yi pare ci bii di ñëw incha allah ñu def li jëm ci beneen cas biñ la wax mooy kaawu bi nga xam ne ah cette fois yi nag saaxibu fard la ànd ak ñoom ñu ne la léegi waxal ak sa waa ji waaw kon yow bon saa yaa saaxib jëlal këyit te waaw man tey sama këyit gee ngi fi moom solo li moo xam naa ne moom al ilmu saydun du lool nga ma waxoon wal kitaabatu qayduhu qayyid siyaadaka bil xibaali al waathiqa fa min al xamaaqati an tasida ghazalatan wa tatruka bayna al xalaa'iq at taaliqa <laughs> du lool nga ma waxoon al ilmu qaydun saydun xam-xam am rëbb la wal kitaabatu qayduhu mbind nag mooy li ni nga koy yeew li koy takk ngir mu bañ a dem qayd siyadaka bil xibaalil waasiqa loolu moo tax ma jël di bind ah. min al xamaaqati ndax bokk na ci ràngate ko ñàkki wiis ñàkk bopp an tasida nga rëbboo xasalatan ak kéwél rayoo ko blessé woo ko jàpp nga ko def wan ko ginnaaw nag di bàqu baynal xalaaiqi bàyyi ko taaliqa mu wër dem yoonam léegi loolu moo tax maa ngi sama kii bismillah maa ngi lay déglu maa léegi euh, léegi kaay ci exemple yi ñu la waxoon ma ne la sànq ban naa la joxoon sànq joxoon naa la exemple nga ne ma noo jadd ak deux axu shaqiq axu shaqiq nga ma joxoon ma ne la noo euh, bàyyi loolu euh, léegi bindal waa jumhur yi day wax waaw xoola bindal tey monsieur A dafa faatu wala madame A ku mu la neex rek tey moom monsieur A ak monsieur A ak madame A ñoo ci yam waaw la farqa bayna A wa madame A fi hadhihi al masail léegi première misaal bindal ma jadd madame wala monsieur A dafa faatu bàyyi fi ñi ko war a doon ñii kese lañ kon ñu ngi configuration boo xam ne maam de toute façon day ñëw tout le mais frères yi tamit dañuy ñëw wala minimum kenn ci ñoom kon te ñoom kese kon bindal ma exemple un ak axu kese pour mu commencer la par ndànk-ndànk xam nga cinq exemple la joxoon axu shaqiq laa waxoon mais bii nag bul def lool bul def lool de li ngay def bindal ma maam la fi bàyyi benn maam ju góor ak benn frère boo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi léegi noo may doxale miraas mi ma ne ah ñoom ñaata lañ ñaar lañu bii moom simple nañ ma la ah ah noonu ngay demee doo ko jox sulus ma ne ah non parce que <laughs> bu ma ko joxee sulus beneen frère bee ko frère bi moo ko ëppale walla noo ko xame noo ko xame ma ah comme que ñaar lañu mooy maam a fi nekk ak axu shaqiq deux lañu kon mooy alal ji yépp ñoom seen siham deux lañu mooy liñ leen war a séddale ñaar lay doon bu dee damaa dem ci muqaasama mooy wàcce wa maam wàcce waayu axun bu boobaa deux parts kese la ñuy séddoo ku nekk jël benn mooy alal ji bu doon milliard la dañ koy xaaj ci digg bi ku nekk jël benn xaaj alors que bés bu ma demoon ci sulus ñëw milliard boobu mooy un milliard la fi madame abay bu ma demoon ci muqaasama wàcce wa maam wàcce waayu euh, frère bu boobaa un milliard bi laay xaaj ci digg bi jox ku nekk benn ndax frère la ak maam maam dama ko wàcc wàcce waayu mais bu ma ñëwoon nag ne du ma jaar foofu beneen possibilité mooy maam dama koy attribuer jox ko sulus bu boobaa frère bële day ëppale maam frère bi day ëppale maam ma ne noo ko xamee loolu laa lay laaj ba léegi dikkal aksil <laughs> sois le le bienvenu aksil je veux que ça soit clair xam naa ne comprendre nga mais damaa bëgg wax ko parce que nit ñëpp yemuñu leeralal rek waxal nga ne ma parce que mais un milliard bu munoon damaa ñëw ne un milliard yi dama koy xaaj ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko maam ji bu ma joxee benn xaaj bi maam bi ñaari xaaj a ciy des ñaari xaaj yooyu ma jox ko axu shaqiq bu boobaa axu shaqiq ëppale na maam te maam waxoon nañ dañuy seet al anfa wal ahaddu la li nga xam ne moo gën ci moom bu boobaa est-ce que ñu xaaj alal ñi un milliard bi ñetti xaaj jox ko ci benn xaaj moo gën ci maam wala ñu xaaj ko ñaari xaaj jox ko benn ane <laughs> ah, kay moom y a de choix moom y a pas de y a pas à matière à bien sûr summa bien sûr li gën ci moom mooy ñu xaaj ko ñaari xaaj ndax bu ñu ko xaajee ñeenti xaaj jox ko benn jox ko ñaar këlee ko pële kon li gën a baax ci moom gën a yéwén ci moom mooy ma jox ko ma xaaj alal ji ñaari xaaj mooy bu boobaa loolu lañ naan muqaasama minal qasmi ci séddalee lay jóge moo tax ñu wàcce maam wàcce waayu doom ma ne la kon fii bopp masala bi dëgg lay doon kon muqaasama nga jëm hein très bien ya ya ya hada ya ya ya ya masha allah hmm? parce que jadd ak axu ku nekk kenn nga muy deux kon bopp masala bi deux la ñoom deux lañu ku nekk jël benn jeex na bu doon cinq cent mille la cinq cent mille yi lañuy dóor ci dëkk bi ku doon sept cent mille la ci digg bi lañ koy dóor ku nekk jël benn bu doon trente cinq la ñu dóor ko ci digg bi ku nekk jël loolu lii mooy miraas mi ma ne la nag léegi jàllal ci deuxième exemple tey xam nga axu shaqiq laa jóge léegi nag dindil ma axu shaqiq nga defal ma ca uxtu shaqiqa mooy bu ko dindi nee demal ci suufam nga bind wala ci wet gi comme niñ doon dox wala neex nga def exemple un bi nga jóge deux exemple deux mu fii muy madame a wala monsieur a dafa faatu bàyyi fi ñaari nit kese koy doon maam ji ak sëram bi mu bokkal nday ak baay wala nga ne sër bi mu bokkal baay kese bu la neexee sër boobu bu la neexee muy shaqiqa wala sërun li ab bu la ci bu la ci neex rek baax na lenn rek man da sërun li li man da parce que sërun li umm moom maam dàq na ko fi maam da koy xaj bu maam ju góor da ko fi jële waaw moom bu doon maam ju góor du am moo tax sœur li ab wala sœur shaqiqa bu la ci neex baax na sœur germaine wala sœur paternelle bu la ci neex defal mais kenn kese la moo maam kese fi ne war a doon léegi miraas mi nu muy deme nga ne noo fii eh, léegi man entre sulus ak muqaasama la quoi ma ne non lii bala may nekk di bind damay xalaat xaaral ma xalaat mais comme fi ñu jóge yow bu dee ne maam ak ak ak frère bu góor ba ma defee sulus ba ma nee damay jox maam sulus frère bu góor bee bu ëppale hein kon man damay xam ne kon même bu dee frère bu góor newu mais sœur a fi nekk sulus bu baax parce que ma defee sulus kon mooy alal ji yëpp laay xaaj ñetti xaaj maa ngi jël ci benn xaaj ñeneen ñaari xaaj yi sœur bi nar koo jël ah loolu duma ko def ah loolu duma ko def ah parce que bu boobaa kon sœur bi ëppale na maam kon maam loolu gënul nekkul anfa wa ahaddu la li gën ci moom mooy ma dem muqaasama manal demal muqaasama demal muqaasama defal ma affaire bi maa ngi lay déglu nga ne ma en fait muqaasama gi fii nag mooy la da wàcce maam wàcce waayu kan wàcce waayu frère ci koo xam ne mooy maam ji day mel ni frère u uxtu shaqiqa te bu loolu amoon uxtu shaqiqa bu fi frère newee nan lay dem mooy da koy dàq ca lam waroon a jël ca nisfu ba ca feewu suuratu nisaa yi hein yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak <laughs> waaw ñu ngi lay laaj nga ubbee leen xul waxal allahu buur yàlla yuftiikum moo leen di leeral fil kalaala ci mbirum kalaala inum ri bu dee dafa am benn waay boo xam ne halaka dafa faatu laysa lahu walad amul doom wala hu uxtun waaye am na sœur waxoon nañ la bu nekk sœur germaine wala sœur paternelle comme ci doonoon ci ñooñ baax na falaha nisfu ma tarak moom mooy jël moitié wuli fi frère bi wala sëram bi dem bàyyi léegi kon sœur fii hein sœur fii ñu ngi ci programme waa jumhur mooy sœur comme que da ngaa wàcce maam da ngaa wàcce maam mooy fii mënoo ñëw rek ne boo man ni may def kon sœur saahibatu fard la dañ naan la non sànq waxoon nañ la loolu ne la maam ba mu duggee l'affaire bi kii xam nga xam nga lii nga ne ma parenthèse bëgg naa xam mais atten attention léegi bon Hanafi yi buñ doon def lii lan la ñuy wax non man j'aimerais savoir mooy miraas mii parce que man loolu je veux savoir je bouillonne waaw maa ngi bouillonne ngir xam mais Hanafi yi bu doon ñoom ñoo war a régler eh, eh, eh, miraas mi nu ñuy def jadd ak porto shaqiqa kese ñoom du ñu doxee aaya bu mujj bi nga wax sànk inimru'un halaka yastaftuunaka qulillahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak dernière su saar aaya suuratu nisaa mais du ñu doxee lool. ma ne la mais yow xanaa xamoo kalaala wax nañ la que ne xanafiya yi bu doon ñoom c'est simple uxtu man la doon parce que jadd da koy xaj bu <laughs> da koy xaj bu mu dem maam ji da koy xaj bu mu dem alal ji yépp maam jee koy jël ndax moo fi taxawal bàyyi tawal jaddu ah mislul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa man bi vers boobu même bu dee ki ko wax Shafi'i la ñun Hanafiya yi foofu lañ d'accord ak moom <laughs> illaa bu ñu duggal illaa di ndax d'accord ci illaa ji <laughs> kon comprendre nga léegi nañ ñëwaat ma la comme que nag euh, jadd dañ ko wàcce wàcce waayu axu shaqiir euh, euh, kii axu shaqiir frère ci kii kon bu boobaa lan lay def mooy frère bu ñëwoon fekk fi fekk sœur waroon a jël même bu doon sœur kese la la fin wu aaya bu doon wax moo am frère bu boobaa mënatu la jël nisf mooy da koy tansib frère am bi da koy tansib jële ko ci fard ga boroom muy nisf moitié wu alal ji yóbbu ko ci tansib te bu boobaa bu ñu defee tansib bi loolu nag la maam di taxaw fi lis dakari misl hazzil unsayni mooy dox ma ne la nag kaay nag seetal ma boppu masala bi kon monsieur walla madam moo faatu hein bàyyi fi maam ak sœur léegi ana bopp masala bi ma ne attends dimbali nga ma de tuut ma dugg ci ci guta gi ci piège bi mais nag dimbali nga ma gis nga li nga wax li dakari mithlu hadd al unsayay ja jazaakallahu xayran ni nga ma dimbali sa xamul parce que man euh, kon bu boobaa comme que ñoom asxaabu fard newu fi ñoom ñii la parce que maam wàcce nañ ko wàcce waayu frère day tax si bi kon maam day taxaw deux lay lay représenter sœur bi représenter un deux plus un égale trois kon bopp masala bi trois la jazakallahu xayran au passage yaa ma dimbali naroon naa dugg ci guta gi nga tàmbali maa duggati waaye tey baax na kon trois mooy bopp masala bi ma ne la léegi trois yi ngay séddale diggante maam ji ak uxtu shaqiqa noo koy séddalee ma ne ni ma koy séddalee li zakari mithlu hazzil unsayni kon jadd day am deux sœur bi am un miraas maa jeex na ah, waaw kon gis nga kon fii muqaasama moo gën waaw ndax ndax eh, gis nga lii anfa'u lahu ko ci maam lii moo gën am njariñ te moo gën moo ko moo gën ci moom que buñ ñëwoon joxoon ko un tiers deux tiers yi jox ko seet loolu xam nga ne lii woo ko njariñ li léegi troisième exemple troisième exemple tey euh euh xaaral ñu xaw corse affaire bi <laughs> madame A wala monsieur dafa faatu bàyyi fi jadd maam axun shaqiiq ak uxtu shaqiiqa tey mooy ñaar ji ma la joxoon euh, séparément ma maam ak axu shaqiiq après ma jox la maam ak uxtu shaqiiqa tey dama leen a boole mooy damaa am damaa am kan maam daf fi nekk ah mooy tey maama fi nekk nga ne ma waaw baax na ak axu shaqiq ak uxtu shaqiqa léegi miraas moom noo ma koy defale ma ne bon lii de sorewul ak fi ñu jóge woon je ne panique pas comprendre naa li zakari mithlu hazzil unsayni parce que maam dama koy wàcce wàcce waayu kii frère parce que moo gën ci moom que bu ma naroon a doxal sulus bu ma jëloon sulusul maal bu ma ñëwoon début bi man entre sulus laay laay laay laay laay laay laay laay xool wala muqaasama bu ma ñëwoon jël sulus jox ko maam mbir mi kon bopp masala bi day nekk trois bu nekkee trois maam trois yooyu divisé par trois wam yi mu taxawe un am mu des deux waaw te bu desee deux deux yooyu des entre axu shaqiiq ah ak uxtu shaqiiqa ah, mooy que ne axu shaqiiq dina am lu ëpp li maam di am parce que moom du yem ci deux yi des du ci am kese da ci am parce que li zakari mislu hazzil unsayni la war a am ndax moo temps sub seeram kon nag du ma foofu dama koy wàcce wàcce waayu frère dama koy wàcce wàcce waayu frère ah comme que dama koy wàcce wàcce waayu frère kon moom deux lay taxawe ndax li zakar mithlu hadhil unthayn axu shaqiq taxawe deux moom tamit ndax lir ra lir lir lir lir lir ra li li li dakari mislu hazzil unsayayn kanta axu shaqiqa un lay taxawe kon deux plus deux égale quatre deux wu jadd plus deux muy deux lay représenter plus deux wu axu shaqiq muy quatre plus un axu shaqiqa muy cinq kon bopp masala bi cinq la cinq yooyu laa leen war a séddale <laughs> te li nga wax ne ku nekk deux kii deux lay représenté maam deux lay représenté ndax dafa wàcc wàcc axu shaqiq axu shaqiq deux lay représenté ndax dafa wàcc wàcc moom wàcc waayam loolu la ortu shaqiqa benn même loolu mooy cinq bi boo koy séddale noonu lay deme maam day am deux axu shaqiq am deux ortu shaqiq am un fii axu shaqiq ak maam ñoo fi tolloo bu ma demoon sulus bu ma defoon sulusul maali axu shaqiq moo ko yëppale kon nag muqaasama laa jaar ma ne la tu tu tu tout revient ma ne la léegi kaay euh, nag ma jox la exemple boo xam ne dama koy gën a tuuti nga baal ma mooy jadd ba léegi il faut jadd di am ak ak ak axuwa wala kenn yi kenn ci ñoom minimum wala uxtu bindal ma jadd ak deux axu shaqiiq waxoon naa la bul bind euh, euh, euh, axaani shaqiiqaani déedéet déedéet déel bind deux ak axun shaqiq wala axun gis parce que deux bi laa soxla muy feeñ maa bindal ma deux ak axu shaqiq ak benn uxtu shaqiqa léegi defal ma miraas bi ba léegi dangay tànn seet li gën pour maam entre li nga xam ne mooy sulus jox ko sulusul maal al kaamil wala ma ne boo euh, léegi fii nag moom xaw na corse parce que ni may def ni may def damay def deux yépp dama koy jox sulus après ma dem ci bu doon muqaasama ma comparer deux yi xool ban moo ci ban la ciy ëppale ban est-ce que sulus bi lay ëppale wala muqaasama bam ci ëppale boobu laa koy jox noonu laay def man la waaw baax na léegi defal booy commencé nga ne ma baal ma commencé fi ñu jóge sànk mooy ma wàccee ko wàcce waayu ak xool kon bu boobaa jadd ak ñaari axu shaqiq ak benn uxtu shaqiqa hein ma ne bon Euh, ma ne la ñaata lañu ñii ñëpp ñaata lañu ma ne deux axu shaqiq ma ne non commencé lu jadd jadd ñaata lay ta lu muy ta lu muy représenter nga ne jadd deux parce dama ko wàcc wàcc waayu axu shaqiq deux ma ne la kon deux am nga deux benn aku shaqiq lu muy taxaw nga ne deux tamit ma ne la mais ñaar lañ kon deux ngay multiplié par deux deux fois deux quatre mooy mu ngi mel ndax ñaar lañu du kenn kese kon quatre plus deux bi nga bi bi jadd taxawe muy six uxtu shaqiqa lu muy taxawe benn kon six ak un boobu muy sept set mooy nekk bopp masala kon nekk bopp masala bi ma ne léegi séddaleel nga ne la mooy fi ma jógee rek deux lay représenter jàdd kon jadd deux lay am waaw ci set yi deux la ci am parce que deux lay représenté ñaari axu shaqiq yi ñoom ku ci nekk deux lay représenté mais deux la ñu kon quatre laay def seen kanam ma ne la bindal ma quatre seen kanam ginnaaw bi nga bindee deux kanamu maam léegi quatre plus deux égale ñaata six bopp masala bi ñaata la nga dem ma sept ma ne la sept mooy six nga ne ma benn ci des ma la benn boobu moom la uxtu shaqiqa bi am lii la alquran wax li zakari mislu hazzil unsayayni lii lañ doxal mais léegi dama lay laaj est-ce que maam ak axu shaqiq koo pële nga ne fii ñoo tolloo parce que deux axu shaqiq la maam deux la am ñoom deux lañ am ma ne ma ne nag ah ma ne la léegi jàllal ci ci ci te cette fois-ci bu doon ne da ne noo man du ma ko wàcce wàcce waayu bii xam nga loolu nga waxoon ngay def ma ne la booy tàmbalee nga ne muqaasama léegi demal attribuer ko sulus nga xool est-ce que ci surus bi lay amee lu ëpp walla fii nga xam ne bi nga ko defee muqaasama dafa tolloog ñaari axu shaqiqay nii ba xam ban moo ci gina a ban moo gën pour moom nga ne xaaral ma jàll ci sulus aywa kon loo bi doon jaddun Euh, jaddun aywa deux axu shaqiq ak shaqiqa uxtu shaqiqa léegi ñii kon jadd ma def un tiers parce que sulus laa jël kon bopp masala bi moom rek moo fi saaxibu fard laa ko wàcce kon trois lay doon trois bi mooy bopp masala bi laa war a séddale diggante maam ji ñaari axu shaqiq yi ak ñaari uxtu shaqiqa yi du loolu la n'est-ce pas nga ne waaw ma ne léegi kon maam lu muy am nga ne 3 bopp masala bi bu ñu ko diviser trois bi mu taxawee 1 lay am léegi ñaataa ciy des ma ne 2 ba ciy des ma ne léegi ñaari axu shaqiqi ak uxtu shaqiqa ñooñu asaba lañ waaw parce que ba jadd nekkee saaxibu fard nga ko wàcce muy un tiers kon ñi ci des uxtu shaqiqa moom ñaari frère yi nga xam ne ñoo bokk nday ak baay te ñooñu ñoo ko tansib kon nag ñoom deux moo ciy des ndax un bi nga jox yaay te ñett la ñuy séddoo kon deux wa ci des deux boobu nga leen war a séddale ñoom ñépp muy entre ñan ñaari axu shaqiqa ukhtu bu boobaa mooy lii fokk nga tas tasixu inkisaar day dugg parce que lu tax parce que deux boo ko naree séddale ñetti nit day xar j'espère que fàttewoo tasxiixul inkisaar parce que deux bi deux bi buñ leen ko séddalee du baax waaw jox nañ maam benn parce que sulus laa laa ko dama ko wàcce wàcce waayu <coughs> bu far ba ma ko wàccee loolu nag kon asaba gi euh, ñaaru axu shaqiqi ta'sib uxtu shaqiqa yaa ngi dégg jusque là léegi nag wax ji mooy eh, ba ma joxee jadd trois nekk bopp masala bi ma jox ko benn deux wa ciy des deux yooyu bu ma ko séddalee ñaari ak uxtu shaqiqa <coughs> ak uxtu shaqiqa day damm waaye mënuma leen koo séddal lu dul day damm bu boobaa tasfiixul inkisaar laay jaar bu boobaa damay xool adadu ru'uus adadul ruus ak li ma leen séddale mooy deux lañ leen séddale ñoom ñaata lañ adadul ruus nga ne ma attends deux ah deux ak benn oxtu shaqiqa kon ñoom maanaam dafay attention nag deux axu shaqiq ak benn oxtu shaqiqa axu shaqiq bu nekk lu muy taxawe mooy fi ñu sànk sànq kon 2 plus 2 égale 4 plus 1 wu uxtu shaqiqa muy 5 comprendre nga ma ne la léegi nag gis nga cinq boobu moom ngay jël multiplier ko ndax cinq boobu ngay xool entre moom ak 2 est-ce que tabaayun moo am tabaayun am amul tamaasul mooy juz'u sahmil mas'ala hein bu ma xoolee deux bi mooy saxmo bi ak adadu ruus bu ma ko muy cinq dañoo am tabaayun bu boobaa damay jël cinq bi nusbilu kaamila ruus ñoom cinq la ñuy taxawee ndax deux axtu axu shaqiq ku nekk deux nga taxawee ak benn axtu shaqiqa ma jël cinq boobu ko bokk masala bi du trois muy quinze trois fois cinq quinze quinze boobu nag laa war a mooy mujj nekk nekkuñ ci awlu de ci tasxiixul inkisaar lañ nekk mooy mujj nekk bopp masala bi léegi kaay ma séddale ko cinq maam lu ci am no quinze yi maam lu ci am nga ne un tiers la ci amoon mooy quinze laay xaaj ñetti xaaj soit ma ne un bi ma jox maam laa jël cinq bi ma di nekk kaaminu adadu ruus fëgg ko foofu cinq fois un cinq ma def kon quinze yi maam cinq la ci yam ma bind cinq suuf hein loolu ngay def <coughs> nga bind cinq ci suuf cinq fois un un bi nga jox maam bi nga xam ne trois xaaj la woon la ci amoon bi mu nekkee quinze dangay jël cinq fois un muy cinq kon cinq lay am ci quinze léegi mu des ñaata nga ne a ciy des parce que quinze la moom mu jël cinq kon dix a ciy des pour entre deux frères ashiqa yi shaqiqay ni shaqiqay ni ak benn uxtu shaqiqa bi ma ne léegi léegi nag séddale leen mbir mi dix nga ne ah diisi fii moom euh, dix dix mooy deux frères yi waaw loolu la li zakari mithlu hadhil unsayni deux frères yi ku nekk day jël ñaar mooy ndaw si lan lay am ukhtu shaqiqa bi li muy am moom deux la mën a am comme que deux lay am moom bu dee deux lay am kon frère bi frère bi ku ci nekk ñoom double loolu lay am mooy frère benn frère shaqiq bi aku shaqiq bi day am 4 beneen frère shaqiq bi am 4 4 plus 4 égale 8 mu des 2 mooy 2 bi femme bi am li rajo li li zakari mislu hadil unsayn mooy lan neneen man nga ne frère bi bu boobaa 8 lay jël mooy ñaari frère yi 8 la ñuy jël séddoo ko seen biir ku nekk am 4 uxtu shaqiqa daal di jël deux parce que li zakari mislu hazzil unsayn léegi euh, foog naa baax na nii ci exemple yi kon bu boobaa ma ne la bala ngaa bala ngaa kii compareel ak fi nga jóge woon fi nga jóge woon bi nga defee muqaasama gisoon nga ne maam deux la amoon hein mais bi mu amee deux axu shaqiq yi ku ci nekk deux la amoon ku ci nekk ñoom ku nekk deux la amoon ñoo tolloo woon mais bi nga defee sulus fii attribuer ko sulus seetal koo pële maam cinq nga ne ah, attends maam cinq la am euh, axu ñaari axu shaqiq yi am huit na ne la mais huit boobu mu la jay huit bi mooy dañ koy xaajoo ci digg bi ndax ñaar lañ ku nekk quatre lay am man la maam ëppale wulee nam ma waaw maam cinq lam ñoom ñoom quatre ma ne lii nag anfa wa ahadtu lil jaddi huna kon bii laay tànn lii ci gàttal mooy première partie bi <laughs> mooy bu dee ne maam moom kese fi ne ak waa asxaabu moo saaxibu fard newu fi moom ak ak ak uxuwa yi rek a fi nekk moo xam jigéen wala góor ñoomi neen la nii lay demee mooy dañuy seetal maam soit ñu attribuer ko jox ko un tiers wala ñu def muqaasama ñaar yooyu bu la ci neex nag bu dee miina kooku da ngay dugg chaque fois rek demal ci ñaar yi bu la neexee nga tàmbalee def un tiers attribuer ko maam mu nekk bopp masala bi boo séddalee après nga nga pare foofu nga dem ci kanam nga def waaw bu ma ko wàcce woon wàcce waayu frère nan lay demee bu ma defee ma comparer ñaar yooyu fan la ci maam bi ëppale ba ci maam bi ëppale boobu laay jël boobu laay jox maam bu dee un sulus moo ëpp ci moom comme fii ñu jóge kon kon kon sulus laa koy jox bu dee ne comme exemple yuñ jóge woon foofu nag ñu ñu ñu wàcc ko wàcc waayu frère moo gën ci moom bu boobaa ma wàcc ma wàcc ko wàcc waayu frère kon insha allahu taala dañuy yem nii ah ci jataay bii di ñëw yéen ñun waa jumhur ñuy wax ba léegi ñu dugg nag ci beneen cas de figure bi mooy nag cette fois-ci maam ak frère yi du ñoomi nee na fi ne waaye dafa am minimum kenn ci saaxibu fard nu mu ndaw ndaw kenn koo xam ne suñu boroom nee na pour miraas mi lii lay am wala ñu ëpp benn mooy mu nga ànd ak ñoom léegi noonu ñun nan lañ koy régler ba léegi ci suñu programme miraasul jaddi ma al ixwa ñun waa jumhur ñuy wax ginnaaw bi xanafiya yi waxee ne ñoom dàq nañ loolu parce que jadd bu fi ñëwee da leen di xaj bu ñun ñu ne non wax nañ le premier cas bi deuxième cas bi mooy bu dee ne jadd da ak ay frère dañ fay nekk ak minimum kenn koo xam ne bu fard la léegi noonu ana nañu xaali jënte loolu la ñuy gis inshaa taala ji jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi